min kalaami xayri l anaam alayhi salaatu wassalaam fi kitaabi salaa fi baabu dikri caqiba salaa an abdillahi bni abbaasin radiyallahu anhuma anna rafaa sawti biddikri xiina yansarifu nnaasu min almaktuubati kaana calaa cahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam qaala ibnu abbaas radiyallahu anhuma kuntu aclamu ida nsarafuu bidalika ida samictuh wa fi lafd maa kunna nacrifu nqidaa salaati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama illa bittakbiir kon alimaam abdulghani ibnu abdilwaaxid almaqdisiyu raximahu llahu taala ba léegi ci buntu bi nga xam ne ci téere bi nga xam ne mooy téere julli mu jiy indi beneen buntu bu bees buntu bii nag ci version yi ñu yor mooy ñaar fukkeelu bunt bi ak ñett muy 23 muy baabu zikri buntu tudd di si sikar aqiba salaa am na ci yenn version yu bulu yu Umdul Ahkam aqiba la def yii nag àq bi ma yor moom aqiiba la léegi nag mooy aqiiba sala mooy ginnaaw bi nga xam ne ci lañuy julli ba pare voilà kon mu ngi noonu sikkar yang fay def mu ci indi xadis bi njëkk ci eh, bunt bi muy xadis numéro téeméer mooy bu téeméer bi ak fanweer ak ñett muy 133 mu ne an abdillah ibni abbas mu koy jële ci mawlaana di abdallah di doomi al abbas ibni abdilmutalibi radiyallahu anhuma mu ne anna rafa sawt kene yëkkati kàddu bi zikri ci sikkar ah xiina yansarifu naas di tudd yàlla bu nit ñi dëppee daal di pare minal maktuba mooy bu ñu sëlmalee pare ci seen julli yi yëkkati seen baat ci tudd yàlla de kaana nekkoon na ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam léegi nag qaala ibnu abbas al imaamu ibnu abbas radiyallahu anhu daal ciy teg mu ne kuntu man sax nekkoon na alamu doon xam idan sarafu këne ñoom pare nañ ci julli bi bi daalika ci yëkkati gi nga xamante ne lañuy yëkkati seen kàddu yi ci sikkar bu ñuy tudd seen borom tabaraka wa taala nee na noonu laa doon xamee këne pare nañ ci julli ji ida sami'tu bu ma ko masaana dégg loolu day wane ne moom doonu loo nekk ci sàppe yi njëkk yi kon ca gannaaw la doon nekkoon ko moom ci xale yi la féete woon gisoon nañ keroog bi nga xam ne ci la doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog mina te Mina moom mooy li nga xamante ne mooy ajug yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu mujjee ak yooyu mu ne ba ma yéegee sama mbaam ma ba romb bu man mooy ximaarun ataan boo bële romb mu ne waqat naa hastul ihtilaam dama doon jege li nga xam ne mooy dugg néegu góor nekk koo xam ne may gént kon moo tax comme ko ko ne la woon moom ca gannaaw la doon ne nee na nag man ni ma doon xame ne julli ji pare nañu mooy bu ma déggee saxaaba ya di yëkkati ci biir jàkka ji ñi nekk ci kanam ak ñooñu di yëkkati seen tabaaraka wa taala ginnaaw jullit farata kon nag mu ne man noonu laa ko doon xamee mu ne wa fii laf <coughs> nekk na al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi mu ne wa fii nekk na ci benn kàddu ci xadiis bi foo xam ne nii la ko Mawlaana Ibnu Abbaasir radiyallahu anhuma waxe dane maa kunna ñun de nekkuñu woon naarifu doon xam inqidaa a jeexuk salaati rasulillahi julli ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam illaa lu dul nii lañ ko doon xamee mooy bi bu buñ déggee nit ñi di wax ca kaw ginnaaw gi naan allahu akbar di tudd turu borom bi tabaraka wa taala ci lañ doon xamee ñun ñu ne woon ca gannaaw na léegi nag ñu jàll ci xadiis mi nga xam ne moo ci tegu al alimaamu Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi nga xam ne mooy téeméer bi ak fanweer ak ñeent muy numéro 134 mu ne an warraadi mawla almughirati bni shobata radia allahu taala anhu annahu qaal amla calaya almughiratu bnu shobata fi kitaabin ila mucaawiyata radia allahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquulu fi duburi kulli salaatin maktuuba laa ilaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir allahumma laa maani'a limaa a'tayta wa laa mu'tiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi qaala summa wafadtu ba'du ala mu'aawiya fa sami'tuhu radiyallahu anhu ya'muru an-naasa bi dhaalik wa fii lafdh wa kaana yanhaa 'an qiila wa qaal wa idaa'ati al-maal wa kathrati as-su'aal wa kaana yanhaa 'an 'uquuqi al-ummahaat wa wa'di al-banaat wa man'i al-wahaat kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullah mu ne an Warraad mu ngi jële ci waaju ñu naan Warraad mawla al-Mughira nga xam ne ki ne woon njaatigéem ne woon kilifaam moo doon al-Mughira ibni di doomi Shu'ba di doomu ku ñu naan Shu'ba warraat nee nag moom kii woon la woon bindkatab la woon script la mooy ki nga xam ne moo doon bindal manoon nañ ne moo doon secrétu seynina al-Mughira ibn Shu'ba moom saxaaba la woon ndongo la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne dañ koo toog euh, seydina Muawiya moo ko radiyallahu anhu moo ko moo ko faloon fële ca bilaadul Iraq mu on foofu nag ba fa newee nag loolee fële kii mooy ki nga xam ne moo doon secrétaire am doon ko bindal di Warraad mooy mawla al-Mughira ibnu Shu'ba annahu qaal nee na am laa alayya daal dina may dicté al sama sang di moo al-Mughira ibnu Shu'ba di doomu ko ñu naan Shu'ba radiyallahu anhu fii kitaabin ci benn bataaxal boo xam ne moom la doon yónni ilaa Muawiyata di ko yónni xalifa jullit ñi jamono jooju ta mooy ko tabbu bàyyi ko teg ko fii mu doon mu ko doon bind ab bataaxal boo xam ne ndax Muawiya radiyallahu anhu moo ko laajoon ne mu bindaloon ko yoo xam ne yonent ma lay sa sa da ko doon ñaan bu jullee ba pare Mughira radiyallahu anhu daal di dicté nag ngir ngir bindal ko loolu nga xam ne moom la ko xalifa bi di Seydina Muawiya radiyallahu anhu laaj moom nag mu koy dicté kii nga xam ne moo ko doon bindal lool lay wax ni ne kon nag moo ma doon dicté al-Mughira de moo ma dicté fii kitaabin ci ab bataaxal di ab missive ab leetar boo xam ne ilaa Muawiya mu ko doon yónni xalifa ba di Seydina Muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma lan la fa bind mu ne anna nabiyya lii la ma dicté mu ne anna kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yaquulu daa wax fii duburi kulli salaatin maktuba ci ginnaaw julli farata yu ne bu jullee ba pare ci julli ji ba sëlmal ba pare lan la doon wax da doon wax ne laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul boroom bi nga xam ne mooy allah wahdahu moom dongu la sharika la amul lees koy bokkaale te amul associé amul kuñ koy bokkaaleel amul lenn ñu koy bokkaaleel lahul mulku moom dong la ñeel li nga xamante ne mooy nguur walahul hamdu da moom dong la ñeel mbooleem cant yi moom borom boobu ala kulli shay'in qadir ci lépp rek la am kàttan de allahumma e yow sama borom la maani'a amul xañe amul ku mën a xañ li ma atayta li nga joxe li nga joxe moom amul ku ñëw mën a bloquer mbir mi ka nga bëggal xéewal moo tax ki nga xam ne iñaan ak iñaanaakoon bi day sonal boppam kon nag yoneen tax yonent ma day saar saam ne allahumma e yow sama borom la maani'a de amul ku mën a xañ mën a bloquer mën a xañ repousser ba yow li nga bëgg daal di koy xañ li ma a'tayta li nga xam ne moom ngay joxe du xéewal du yàlla lu àddina du xam-xam du wilaaya du dara du ak nubuwa boo xam ne borom bi bu ñëwee di ko jox nit amul kenn ku ko mën a repousser ku ko mën a ku ko mën a xañ noo loolu man da nekk ku ko ku ko ku mën a xañ affaire bi du wadu àgg loolu manu na nekk kon kenn manu la xañe de laa maani amul xañe li ma atayta li nga xam ne moom ngay joxe waaye wala motiya amul dara kenn koo xam ne mën naa jël di joxe li ma manaata li nga xam ne yaa ko xañe ne lii moom diw moom xaw ma kan de wala ñoom diw lu man de xaw ci sa dogal bu njëkk yow borom bi nga dogal ne ñii ñoom lii ñu ko am léegi àddina bi yëpp nañ dajaloo di sonal seen bopp ne loolu dinañ ko am dañuy sonal seen bopp rek waaye du am wala mootiye diit mu am aji ko mën a joxe de li ma manaata li nga xam ne moom nga xam ne kenn mënu koo joxe wala yan fawta du jariñ zal jaddi boroomu woomal ak boroomu am boroomu koom minkal jadd moom du jariñ ci yow tu fa yow tous koomam boobu bu dee ngëm yàlla àndu ca ak yooyu non non loolu du ko jariñ dara waaw na bari alal na nekk bon richard mooy richesse ak am alal sarwa euh, sawra non sarwa <laughs> wa sarwa sarwa mooy bari alal euh, ak al ghina yooyu noonu ma ne loolu jariñu dara fa yàlla wala yan faw te dépp muy jariñ zal jaddi boroomuk alal ak koom min ka wa yow aljadd déedéet alalam jooju bu ci jaamool yàlla gërëm la ci des ci li nga li tax nga gërëm ko du ko jariñ tus léegi nag nee na léegi nag warraat di wax warraat ne summa ginnaaw gi wafaddu rahimahullah ma daal di dem des benn eh, daal di dem daal di dem laxas baadu ginnaaw gi ala Muawiya ba nga xam ne sama sama sama sama kilifa mooy am al-Mughira ci la ma dicté lii ba ñu yónni lettre bi bu yàgg man ma bindal ko ko ba ñu yónni ko nee bilaadul iraq fële mu ne woon léegi nag dem fi nga xam ne mooy ca Muawiya fële ca Sham ndax ñoom Sham lañ ne woon léegi nag mu ne summa wafaddu ginnaaw gi nag ci laa laxase man daal di dem def mel ni bu doon bu doon moom mooy kenn rek dañ jox délégation ma dal di dem def daal di dem baadu ginnaaw gi ala Muawiya ca Seydina Muawiya radiyallahu anhu fa sami'tuhu ba ma demee foofu fële Sham maa ngi ko fekk dégg ko ya'muru naasa bi daalik muy digal ca waa Sham saxaaba ya fa ne woon ak ñi nga xam ne mooy surtout ndongaay saxaaba yi nga xam ne xamuñu ko woon mu leen di digal loolee nga xam ne moom la ko al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu di gouverneur am di mu teg fële ca Kufa daal di woon wax ah daal di woon bindal ki nga xamante ne ni bindaloon ko ko ci ndigalam bu mu ko ko laajte woon kon nag mu koy digal nit ñi mu ne wa fii lafdi nekk na ci benn ab ab expression nekk na ci benn kaddu wa kaana te bi mooy wa kaana kan moo nekkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko cee dolli loon lii yi ne ko yanha an qiila wa qaal da doon tere nag moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci qiila wa qaal mooy nee nañu voilà moom kay il paraît que on dit que non mooy façon wax yooyu voilà nee nañu waaye on dit mooy yooyu mooy lépp loo xamante ni fiyaabulul ci nettali voilà ay yow di nettali yoo xam ne bon ma yow ci ci ci wewu bëy nga ko so nga ko nga ko déggee nga ko fore ak façon nettali yooyu mel nu wax nee am mel nu mag nee naam benn kilifa nee naag te kilifa ko kenn xamul kooku mooy kan ci waxu diine ñuy askanale ay nit ay wax yoo xam ne ay nettali yoo xam ne teguwut fet lu dul ci xiila waqaal nee nañu xiila ee nee nañu waqaal te nee na walla xiila mooy nee nañ ah ah na waqaal te léegi kooku mooy kan ana kan mooy sujet bi loolu dañ koo soxla bu dee waxu yonent mi alayhi salaatu wasalaam ci boppam ngir ñu saxal ko lañ soxla xam kan moo nekk ci càllale bi laa wax kan moo nettali nettali bi lan nga may waxal ku dut moom kon alayhi salaatu wasalaam moo tax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana da ne woon yan haa doon tere nit ñi an qiila wa qaal ci ay neenaak ak ah, neena ñoo neena voilà mooy lépp loo wax yooyu daal moom da ko doon tere daal mooy lépp xam ne dafa fulu jarula jàpp jarula dàq ganaar wa ida bokk na beneen mbir boo xam ne yonent bi alayhi salaam da ko doon tere mooy sànq alal jël sa alal di ko di ko dilapider di ko def ci yoo xamante ne nii ci yu xaraam la ak yoo xamante ne nii sax dagan na waaye yow nga ciy def lu ëpp la nga xam ne moom nga ci war a def lépp nekk ko gi yàq loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon tere waaw da ko doon tere wa kasrati su'al waaye da doon tere it ñetteelu mbir mooy bari ay laaj yoo xam ne amul benn njariñ voilà la yoo xam ne da lay jariñ saa saa doon pousser nit ñi ngir ñuy laaj voilà kon loolu wa li ñuy wax nii mooy wax wa kasrati suwaal façon laaj yi nga xam ne laaju nga ak laaju li nga xamante ne nii mooy weddi ak laaju wan ne waayow naa ko kal waa ji naa ko laaj ñu naan boroom xam-xam la waayow di ko teg fu ne man dinaa créer ay laaj yoo xam ne de toute façon dama koy wedem loo façon yooyu la doon tere ak di laaj yoo xam ne amul njariñ ay pepp suuf yi ñaata laaj loolu amul njariñ amalu la njariñ voilà te yow mi façon leer na ma ne am ci say farata yoo xamante ne nii yoo xamoo ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ci lim doon tere wa kasrati ak bari looy laaj wa kaana yanha mu ne ta bokk na ci tamit bi ñu doon tere wa kaana yanha na yi nga xam ne da ko tere wa te nekkoon na moom mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanha doon tere an uquuqil ummahaat di ñàkke teggin di ñàkk respecté di jàkk xormal ki nga xamante ne nii mooy nday bu nee nday yi nag mooy seen seenu àq moo gën rëy moo tax waaye bàyyi ci la voilà mooy di leen teggi di leen ñaawe teggin voilà di ñaawe jëme ci ñoom di ñàkk rafetal ci ñoom loolu la doon tere moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye beneen mbir muy cinquième loo xam ne la ko doon tere wa wa wa dil banaat ak suul gi nga xamante ne nii moom la waa waa wa waa waa waa arab yi ñenn ci ñoom doon miin di suul seen doom yu jigéen yi comme ni ko alxuraan waxe ne bés leen bëggalee kenn ci ñoom bi loon sa ne ko yow soxna si mucc na wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim nga gis xar kanamam gi daal di mujj ñëkkal mu tar nag mer ndax la ci lii ñu ko dox ne ko sa sa sa soxna muccu la waaye doom ju jigéen la léegi nag noonu ñu doon def doon suul ndax nee nañ dañuy bañ gàcce ak seen façon waxi caaxaan yooyu yooyu nga xam ne Iblis a leen ko gëmloo woon ba tax ñuy ragalu ñàkk ak nee nañ ak li nga xamante ne vraiment lii moom aar la quoi mooy lii moom vraiment moom moom gàcce la. ak yu mel noonu ah moom sax moom du ëndi ci économie bi dara moom jigéen ñu koy suul mu ne loolu yonente bi alayhi salaatu wassalaam da doon tere wa wa dil manat ak bi suul xale yu jigéen ñi doom yu jigéen ñi wa man manin wahaat bokk na ci lim doon tere wa man manin mooy koo xamante ne di xañ li nga xam ne mooy àq yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ña nga xam ne boroom bi yow bu la joxee dara moo xam sa jot la moo xam sa xam-xam la moo xam sa poche la àq ci yow ci loolu lële ci yow yow nga leen koy xaj loolu la naa wa man in loolu lële doo yonente bi alei saatu salaam da ko doon tere mooy xaq yi la yàlla teg ca lam la jox ndax moom du gàll kenn lulul la nga xam ne moom la ko defal yow nga ñooñu am ci nit ñi ci mbindeef yi rawatina say mbokk ak nit ñi même bu dul say mbokk ñu am àq ci loolu nga leen koy xaj loolu mooy wa man in kon loolu yonente bi alayhi salaatu wassalaam loolu da ko doon tere wahaat wahaat mooy lan mooy yow nekk fi di sàkku loo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala ci boppam ci sharia la la ko xaraamale wala fii mu ne da laa xaraamal alal ju lewul yow nga ne dinga am alal te fi koy jaarale mooy braquer banque wala jaay ay PMI wala jaay ay LONASE wala jaay li nga xamante ne ay sangara ak façon yu xaraam yooyu wala jaay sa bopp bu dee jigéen la wala yow nga nekk góor goo xam ne da ngay prostitué wu jigéen yu am alal yi di la jox xaalis yu mel noonu mooy wahaat mooy di laaj di indi di loo xamante ne di jël loo xam ne ci boppam tabaaraka wa taala ci boppam moo ko tere ngir nga daal di koy jël mooy loo xam ne borom bi daf koo xaraamal yow nga ñëw daal di ko jël quoi loolu dafa dekk loo xamante ne nii wala ngay ñëw di laaj yoo xam ne lu impossible la di yoo xam ne sariya la ko tere nga nekki ci ay àq ak loolu yeneen bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi da ko doon tere kon xadis bii nag xam naa dañuy yem nii parce que xadis bi ci tegu moom it dafa gudd xam nga bii rek gudd na tuuti nii waaye bi ci tegu nag moo ngi na dee gudd insha allahu taala moo tax bu ñu ko jëlee alhamdulillah ñaari xadis kese des ci buntu bi